a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al imaamu al haafizu abu muhammad Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Umdatul Ahkam min kalami khayril anam alayhi afdalus salatu wassalam kitabul hajj babul mawaqit an abdillahi bni abbasin radi allahu anhuma anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama waqata li ahli almadinati da alxulayfa wa li ahli shaami aljuhfa wa li ahli najdin qarna almanazil wa li ahli alyamani alyalamlam hunna lahunna wa liman ataa alayhinna min ghayrihinna mimman araada alhajja wal umrata wa man kaana duuna daalika fa min haythu ansha'a hattaa ahlu makkata min makka kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy ubbi téere bu bees muy juróomeelu téere bi muy kitaabul hajj muy téere bi nga xamante ne nii moom mooy wax ci aj jublu ka nga xam ne moom la ñuy jublu ca alkaabatal musharrafa ca kaaba ga ngir def ay xeetu jaamu yàlla yoo xamante ne nii borom bi tabaaraka moo ko teg ci loosu képp koo xam ne man na ko léegi nag mu bi ko defee noonu rek mu def baabu buntu buntu bi mu def ci version yi ñu yor numéro 37 muy fanweer bi ak juróom-ñaar baabul mawaqit buntu bi nga xaman ne ni alhamdulillah mooy wax ci eh, mawaqit yi mooy yi nga xamante ne nii mooy fi nga xamante ne fala bërëb yi nga xam ne nit ki ay ab ay ay la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa daf koo teg. ngir bu kenn daal di aj lu dul boo fa jàllee yow fekk bu fekk mooy armal moom fokk bala faa jàll moom ah di nga armal door faa jàll ngir dugg ci aj ji kon nag loo lële mooy mag al yoo yële la yii mawaqit makaaniye yi lay wax mooy yi nga xam ne dañ koo dëxal daal di koy teg natt ko yoo xam ne ay bërëb la yoo xam ne nit ki bu dee war a aj fu bu jaaree fu bu jógee côté yooyu manula dépasser bërëb yi lu dul mu armal moom lay wax nii muy indi na hadis njëkk muy deux cent quinze muy hadis bi nga xam ne mooy ñaar téeméer ak fukk ak juróom mu ne an abdillahi mu ngi koy jële ci ku ñu naan abdallah ibni di doomi abbasin ku a waa abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama waqata a dinay tëxal daal di teg loo xamante ne nii lii nii mooy ne bërëb bii mu daal di koy dëxal teg natt ko teg ko ngir lan li ahlil madina ngir ñi nga xam ne ñooy waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaati wassalaam zal xulayfa bërëb bu ñu naan zal xulayfa foofu mooy tër teg na ko ne fii moom waa Medina du ñu fi romb lu dul ñu armal bu dee am nañu yéenay aji wala ñu umra wali ahlil Sham kanta waa Sham moom defal na leen dëxalal na leen tëralal na leen tracé leen utal leen bërëb boo xam ne ñoom du ñu ko dépassé mooy ban ñoom waa Sham di waa sirigu Magda du sirig léegi rek déedéet ay Palestine ay yi Jordanie yooyu yëpp façon yooyu yëpp ay yi nga xamante ne nii ñooy waa Jordan nekk waa Liban wa côté yooyu yëpp ñoom lan lañ leen lan la leen tëralal bërëb buñ naan al Juhfa mooy lii ay bërëb la Zal Xulayfa bërëb la bu tudd noonu jox al jox fa bërëb la bu tudd noonu mu ngi mel ni ñu ne Kolobaan wala li nga xamante ni mooy Njaarim kon nag mu ngi noonu le mu ne wali ahli Najdin kanta waa Najd moo ña nga xam ne ñoo dëkk tay ci estu Arabie saoudite voilà tey al bilad al arabiyya saoudiya mooy ca est ba na nga xamante ne ñoom ñoo jóge foofale hein voilà muy fa nga xamante ne nii mooy hein hein Euh, euh, penku voilà ña penku arab yi fële fële côté boobu waa Najd ñoo ñële ndax foofu moo tudd Najd ñoom lan la leen dëxalal ban bërëb qarnal manazil bërëb boo xam ne mu ngi tudd qarnal manazil noonee la tudd wali ahli yaman kanta waa yaman ñoom moom dëxalal na leen tëralal leen daal di leen rëddal bërëb boo xam ne duñu ko dépasser lu dul normal bërëb boobu mooy ban mu ne yalam lam mooy yalam lam la tudd teg ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne hunna la na nee nag bërëb yi la na ñeel na leen mooy wax ña nga xamante ne bu miiqaat ngir ña nga xamante ne nii ñoo dëkk bërëb yii ñoo jóge Médina wala ñoo jóge Sham wala ñoo jóge Najd wala ñoo jóge Yaman lii la ñoom la ñeel wali man waaye ñeel na képp koo xam ne ata alayhinna dafa dëkk dafa dikk jaare ci bërëb yoo yële ngir traversé foofu même bu dee bokkuñ ci waa Médina waaye ñoom fa ñuy jaar côté Médina la ñuy jaar Médina la ñuy jaar lañuy ñuy traversé wala moo xam ci air mer terre ñu ci man bi jaar war a romb moo xam dañoo jël roppalaan wala dañoo jël li nga xamante ne nii mooy mooy ci waaxu géej wala walay gaal wala sax ñu jël train wala ñu waaye ñu war a jaar Médina wala boobu bu boobaa kon ñooñu wali man ata alayhim na bu dee waa Sham tamit foofu ña fa war a jaar te bokkuñ ci waa Sham jóge feneen war faa jaar waaye yor ñooñu tamit ñeel na leen wala man ñeel na it bërëb yi ba léegi li man ñeel na ñi nga xam ne ata alayhinna dañoo dikk ci seen kaw war faa jaar min ghayrihinna te ñoom bokkuñoo ñii sax bokkuñ sax ci ñooñu liñ comme niñ la ko waxe mim man araada fekk koo kële képp ki nga xam ne ko kële moom araada képp ku nga xam ne daa bëgg alxajja aj wala umra fas yéenee wala mu umra moom moo xam ne dina la dëkk wala Sham wala Najd wala Yaman wépp ñii fépp foofu war a jaar bu dee da ngaa war a jaar ci bërëb yi yonent bi alayhi salaam def yow manoo faa jaar lu dul nga armal bu dee ne bëgg nga nam nga te fas yéene ngaa aj wala nga umra mu ne waman kaana duna zalik waaye nag beneen laaj day am yoneen voilà yonent bi alayhi salaam di leeral lool waman kaana képp nag koo xam ne dafa nekk duna zalika mooy lu gën a néew fii mooy bërëb yi mu dëxal yi mu teg ne par exemple ñi nga xam ne ñoom ci biir mawaqit yi lañ dëkk mooy euh, euh, ay tracé lay frontière la dul yow nga armal mais léegi ci dëkk ci biir nag ki nga xam ne moom dëkkul foofu mooy dëkkul Medina mais moom entre boo jógee Medina ba dépassé miiqaat bi mooy bërëb biñ ne fii ah par exemple dal Xulayfa moom cël mooy da nga koy dépassé lu sori doo koo jot bala ngay àgg Makka mais ñooñ moom lu ñuy def mooy ñooñu nag lay wax mu ne nag ñooñ la naan wa man kaana képp ku nekk duuna zalika mooy nekk ci biir miiqaat yi moom la ne fa min haythu ansha moom moom fa mu xëy rek mooy fi mu dëkk noonu moom foofu noonu foofu lay kiiwe voilà fa mu sosoo noonu foofu këram foofu foofu lay armaale moom jeex na hatta ba sax ahlu makka waa makka min makka ñoom makka lañuy armaale kenn du leen ne génn leen ngeen dem ba ca miiqaat ya laa wax ngeen door a dee leen dooleen waa makka ak ñi nga xam ne ci biir lañ nekk ci biir euh, à l'intérieur des des mawaqit yi nga xam ne moom lañ dëxal yoo yële frontière yoo yële ña nekk ca biir ñoo ku nekk rek fa nga nekk fa nga dëkk foofu armaale kon loolu mooy xadis mu njëkk bi ci tegu al imam al maqdisi abdul ghani rahimahullah muy wax muy xadisu ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn mooy xadis deux cent seize mu ne waan abdillah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yuhillu ahlul madinati min dhil hulayfa wa ahlu Shaam min al-Juhfa wa ahlu Najd min Qarn qaala Abdullah radiyallahu anhu wa balaghanii anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa muhallu ahli al-Yamani min Yalamlam kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy wax ci hadiis bu mujj ci bunt bi mu ne waan Abdullah ibn Umar mu ngi koy jële ci doomi Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi këni ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na dina ihlaal mooy yëkkati seen kàddu sa kaw di wuyul borom bi ci ay labbayka allahumma hajja wala labbayka allahumma umra ak yu mel noo nere labbayka allahumma labbayka yi mooy ne dina yëkkati kàddoom wuyu woote ga nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala woote loon sayyiduna alxalil ibrahimu alayhi salatu wassalam waa mu ne loolu dina ko def ahlul madina waa madina ala saakiniha afdalu salati wassalam min dil hulayfa mooy bërëbu dil hulayfa min bi du à partir mooy foofee lañ koy defe wala amul nga ne boobu Medina daal jàkkaay yonente mi alayhi salaatu wassalaam moo gën a màgg daal kon daal bàyyil rek man ma daal di ihlaale foofu dañ naan non non non non non déedéet déedéet yonente mi alayhi salaatu wassalaam Zul Hulayfa la wax foofee nga koy defe voilà wa ahlu Sham kanta waa Sham waa sirigu magga ñoom minal Juhfa ñoom bërëb bañ naan al Juhfa foofee lañ koy defe wa ahlu Najd kanta waa Najd waa est waa penku Arabie saoudite ñoom ñoom ñoo ñële min qarn ñoom ñu koy defe ci bërëb bi ñu naan qarn te moom la doon wax ci hadis biñ génn muy qarnul manazil qaala abdullah abdullah ibn umar nag radiyallahu anhuma moom léeg-la dégg conente bi alayhi salatu wassalam kanta li ci tegu moom dégg ko moo tax mu ne qaala nee na abdullah di abdullah radiyallahu anhu wa balaghani te jote na ma anna rasulullah kene ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na wa muhallu ahli yaman waa yaman nag kanta ñoom fa nga xam ne fa la ñuy ihlaale di yëgati seen kaddu ca kaw di wuyul seen borom boo xam jaaj aj wala ci umra ñoom fan lañ koy defe min yalam lam ca bërëb ma nga xam ne mooy yalam lam kon nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy ubbi buneen buntu bu bees muy ñaareelu buntu ci kitaabul hajj buntu bii nag ci version yi ñu lool mooy numéro 38 mooy fanweer ba juróom ñett mu ne baabu maa yalbasuhu al-muhrimu min ath-thiyaab an Abdillahi ibni Umar radiyallahu anhumaa anna rajulan qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa yalbasu almuhrimu min athiyaab qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yalbasu alqumus wala alamaa'im wala alsaraawilaat wala albaraanis wala alxifaaf illaa ahadun laa yajidu na'layn falyalbas alxuffayn walyaqta'humaa asfala min alka'bayn wala yalbas min athiyaabi shay'an massahu za'faraanun aw ars walil Buxaari rahimahullahu ta'aala wala tantaqib al-mar'a wala talbas al-quffaazayni kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullah mu ne baabu buntu kon maa la nga xamante ne nii yalbasuhu moom lay sol al muhrimu ki nga xam ne mooy armal di dugg ci li nga xam ne mooy aj wala umra mina siyaabi anab lan lay sol ci ay yére léegi nag ay lambaay suñu mooy nga muy ubbi buntu bi xadis deux cent dix-sept muy xadis bi nga xam ne nga téeméer ak fukk ak juróom ñaar mu ne an Abdillah ibn Umar mu ngi koy ki ci saxaaba yu jële woon xadis yi ñu génn sànq mu ne an Abdillah mu ngi jële ci Abdallah ibn Umar di doomi Umar radiyallahu anhuma mu ne anna rajulan dafa am benn waay boo xam ne qaala dafa wax ne ya rasulallah ne yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa yalbasul muhrimu min athiyab laaj ne mais maa yalbasu ana lan lay sol al muhrimu ki nga xam ne mooy armal min athiyab ana lan lay sol ci ay lambaay ci yére qaal yenente mi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ne laa yalbasu mu tontu ko yi sol ndax yi ñu xaraamal moo a néew yi voilà il suffit léegi yow nga xam ne yi nga xam ne moom lañ lay tere lépp lu ci def man nga koo sol voilà dagan na kon nag mu ngi noon mu ne yaa laa yalbasu kon nag bu mu sol al xumus xumus yi mooy yére yi nga xamante ne dañ leen a ñaw comme façon jàllaabe yeeg façon yi nga xamante ne ni mooy yére yi nga xam ne daal dañ leen di ñaw mooy yi nga xam ne mooy mooy xumus yi bu mu ko sol de walal amaim waaye bu mu sol ay kaala bu mu kaala wu mooy boppam kon ñu xam ne kon nit ki manula ka dem di armal di kaalawu waaye it alxumus ci la ñuy xam kon nit ki du sol yére yu ñaw comme dóor sa kos wala loo xamante ne nee lii moom sa benn waa yow ab Obasanjo nga dóor daal di dóor boo xamante ne nee nga bu rafet la walla wala bu président Sall nga dóor xaw ma noonu lañ koy woowee façon tur yu mel noonu daal aywa léegi nag nga dóor ñu ne non non loolu yooyu yëpp day wan ne xumus gi mooy wane na yooyu manu ko sol wane na ana im manoo teg tamit li nga xam ne mooy ay kaala wala teg dara sa bopp moo xam kap rawati bu dee yi lañ wax moom amaa moom rawati na nga naan damay sol kap wala damay sol ay tengaada déedéet ndax fii daa tàng déedéet wala amaa im bu mu solit li nga xamante ni mooy yi nga xam ne mooy kaala yi de wala sarawilat waaye bu mu sol ay sirwaal sirwaal mooy façon caaya yooyu le nga xamante ni ay kii su lambaayu suuf la voilà xam nga euh, mooy ci yi nga xam ne ci suuf la jëm voilà nga xam ne comme ay genre tubéy lay doon yoo xamante ne tubaab yi dañ koy defar ku tudd fii lañ tur bi mooy genre taaya gaal wolof yi dañu naan <laughs> boo askir bal voilà mooy façon yére yooyu nga xam ne dañ koo ñaw mu nekk ay tubay yooyu bu mu ko sol walal baranis waaye bu mu sol yi nga xam ne ñooy baranis yi di burnus yi burnus mooy lan mooy yére la boo xam ne comme yére euh, jàllaabe marocain yi voilà yooyu nga xam ne day amaale day amaale benn benn capuche bizarre bon <laughs> capuche mooy ci <laughs> yeneen yi mooy day amaale benn mbaxana boo xam ne da koy mën a sol day naan a nekk sa ndigg bu tàngee wala nga bëgg a julli léeg-léeg nga yëkkati ko wala nga bëgg koo yëkkati rek teg ko sa bopp noonu voilà mooy façon jàllaabe yooyu di am li nga xam ne mooy benn bone voilà mu ne loolu it bu nga ko sol walal bananis kon nag mu ngi noonu le voilà walal xifaaf waaye it bu mu sol li nga xam ne mooy xuff yi dàll yi nga xamante ne nii mooy kawas yi nga xam ne ci der la kon nag mu ngi noonu comme que nag ci der la la yàgg lu muy do lañ ëpp luñ ko doon sol taa yooyu moo tax mu wax lii sinon yow ma ne kon naa sol kawas déedéet dañ naan la benn la atteem la yor illaa lulul ahadun benn waaye boo xamante ne nii laa yajidun naa lay nii moom trouvéwul ñaa ay carax yu mu sol sa trouvéwul ñaari carax kon nag bu boobaa moom ay kawas kese la yor kon fal yalbasil xuffayn kooku na sol ñi nga xam ne mooy xuff yi mooy sànke yi mooy yére mooy mooy euh, euh, kawas yi nga xam ne ci der la waaye wal yaqta'huma na leen dog nag dagg leen asfala ci suufu minal ka'bayni ci suufu dëgg euh, dejjooram yi wala yalbas te nag bu mu sol mina siyaabi ci yére yi shay'an ci lambaay yi bu mu sol shay'an dara benn yére boo xam ne benn lambaay boo xamante ne nii massahu laal na za'faran za'faran façon ay kii la <laughs> façon ay gëtt la wala façon lii la euh, parfum la o oh, aw wars wala li nga xamante ne mooy wars yi ci façon yooyu la ay gàncax la yoo xam ne da doon mboq nga xamante ne nii daa amoon xet gu neex arab yi dañ ko doon utiliser ngir muy nekk seen parfum mu ne yooyu yëpp bu ñu ko laal ci la ñuy kon kii armal yére yam sol ngir yére armal du ko laalal xeeñ du ko def parfum wala yu mel noonu la de léegi al imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne walil Bukhari ñeel na al imamul Bukhari rahimahullah moom ni mu so ba mu solo hadis bi boole na ci lii wala tantaqibul mar'a wala tantaqibul mar'a mooy ndaw si wantaa ku jigéen bi moom du def liñ naan niqaab voilà mooy du sol yére boo xam ne walaa muur bopp bi ba pare muuraale xar kanam gi loolu lañ naan niqaab loolu moom du ko def walaa talbas ta ndaw si du sol al quffazayni li nga xamante ne mooy ay gants ay gants it moom kon du ko sol du sol loolu la loolu yi dañ koy tere wallahu ta'ala alam kon nag ñu yem fii muy hadith bi njëkk ci buntu bu bees bi bii di ñëw ñaangale wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala